wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du qaala sayyidii al-allaamatu al-aarifu billaah al-imaam Salaahudiin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fii kitaabihi al-kunuuz al-ashara fil kanz al-awwal fii fasli umuumi ar-rahma واعتقادك في ربك الذي مت عليه والذي انتقلت عليه للدار الآخرة هو الذي تحشر عليه إلى آخره ci ñu weesu euh, defoon nañ ay taaliqaat ci ni nga xamante ne ñoom la borom bi subhaanahu lemal yoon wi maanaam yoonu yoonu yàlla maanaam ñi nga xam ne borom subhaanahu wa da leen koo lemel ak euh, ngir maanaam ne dañoo dañoo jëfandikoo yoon wi gën a yomb te gën a gaaw te gën a leer te gën a woyof li yéeme nag ci yoonu yàlla mooy li gën a woyof moo gën a moo gën a gaaw li gën a woyof moo gën a gaaw euh, hatta Euh, li borom bi subhaanahu wa ta'ala ne maanaam ci xadiisu qudsi bi ne amul lu gën a ma taqarraba ilayya abdi afdal bi afdal mimma aftaradtuhu alayhi sama jaam amul loo xamante ne dana ma ci sàkkoo jegeñ lu gën a lu gën kii nga xamante ne moom laa faratal ci moom maanaam di def farata yi moom moo gën d'ailleurs bokk na ci ni ñuy xamee ni maanaam ni ñuy xàmmewee ni kat ndekete sawaay moom bakkan moo ko dugg maanaam ku bëgg a xàmmee ndax bakkan dugg la ko walla déet mooy su bokk na ci mooy su fekkente ne dafay euh, farlu ci ay naafila alors que farata yi mu koy sàggane loolu moom xeetu màndarga la bu rëy rëy buy wane ne kii moom maanaam seytaane dugg na ko te bakkanam noot na ko xam ne bu dee faratay la ngay gis day xaw a tàyyeel xaw ko gaawtu def ko xaw ko nangam naafila yi nag mu nekk ci di rey boppam waaw waaw euh, léeg-léeg tamit nit ki di woyofal yoo xamante ne am njàngale la bu leer sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rawatina comme yu demee nekk zikar yi nga xam ne moom la ñuy zikar ginnaaw euh, julli yi hmm? comme ñaani yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax baaqiyaatu saalihaat ayatul kursi yi eh arrêtez le bàyyi leen <laughs> eh jox ko voilà voilà léegi ak yu mel noonu maanaam sàggane ko ba bari di ray maanaam di ray suñu bopp ci yeneen yoo xamante ne euh, saxul ci sunna bu leen ne lii moom du bokk ci ñàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn ci nitu yàlla yi xëy na la ko yàlla xamal mu di ko jëfandikoo wala mu di ko jàngale résultat am ci ak yu mel noonu sikk nekkul ci ne li nga xamante ne moo sax ci sunna moo gën lu ci saxul loolu tamit beneen point la boo xamante ne ñu baree baree baree bare dañ koo réere ñu baree baree dañ koo réere ndax nit mënul indi lu gën lu jóge ci yent bi sallallahu alayhi wasallam gis ñu bari bari dañu kii ba xaaram am na benn zikkar am na benn ñaan boobu ci sëriñ diw la jóge maanaam màggal ko lool ndax ci sëriñ diw la jóge te pourtant ñaan yi yenent bi sallallahu alayhi jàngale ñu ngi fii est li jógee ci sëriñ diw xel yenu na maanaam mu gën a foor ëpp doole li jóge ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam xel yenu yenu mooy loolu moom ñaar ñu xellu ñu werante ci loolu léeg sax ñu xelluwul mën na see bañ werante voilà euh, ñaan yi gën ci ñaan yi mooy ñaan bu sax ci alquran alquranu karim ginnaaw loolu bi sax bi gën mooy bi sax ci xadiis yi sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà léegi nag euh, euh, dañ koo sàggane ni bëriwaat nañ ñoo xamante ne fi mu toll xeetu ñaan bu ne xam nañ xeetu ñaan bu ne ña ngi koy def amul benn rek ci biir ñaan yooyu boo xamante ne yàqu alquran la wala xadiis yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam te pourtant euh, li taxoon ba ñu njëkk ña raw loolu dong moo leen teree sori maanaam li taxoon ba ñu njëkk ña raw moo leen teree sori euh, sëñ Arif fii sëñ kii bal bal bal ñu ngi jéggalu ci bruit bi ah, waaw waaw xam naa si carrière fort xam naa ne bu ñaan yegsee nga nga sànni ñu ci rek quoi si si si quand parce que doo doo ñaan pour yow kese quand même ñun dig ñu seddaale ah oui dig jariñaale quand ah, ah voilà dégg ah, waaw waaw insha allah bu kenn fàtte moroom insha allah voilà dégg nga kon euh, loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam loo xamante ne Euh, dafa sax ci alquran ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ala moo gën lu ci saxul euh, xadis boobu nag yent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne borom bi subhaanahu wa taala moo ne ku ma sàkkoo jegeñlu maanaam dafa jàmbi du deñ di sàkkoo jegeñlu ma ci loo xamante ne ay naafila la maanaam ay ndollent la ginnaaw farataam yi ba keroog ma sopp ko su ma ko soppee nag man maay nekk gis-gisam bi muy gisee maay nekk dégg-déggam bi muy déggee maay nekk loxoom bi muy laale maay nekk tànkam bi muy doxe su ma laajee ma may ko su ma su sax ko mu musal ko mu musal euh, comme ni ko yenn nitu yàlla yi waxee comme Sayyid Muhammad ibn Arabi radiyallahu ta'ala anhu euh, ci Mawâqî'un Nujûm mu ne euh, li nga xam ne ñu bari duñ ko bàyyi xel ci xadis boobu mooy ne yenent bi sallallahu alayhi bu ne maanaam nit ki bu toppee naafile yi loolu mën na ko yóbbu ba yàlla nekk gis-gisam yàlla nekk dégg-déggam et cetera waaye bu doy farata yi maanaam yitte bi mu def ci naafile yi daf koo def ci farata yi boobaa moom ci jëmmi boppam mooy nekk gis-gisu yàlla nekk dégg-déggu yàlla et maanaam te loolu mu gën a fort encore Euh, moo tax yoon bi gën a gaaw loolu répété nañ ko fii lu dul benn du ñaar mooy sax ci li nga xamante ne moom mooy base yi mooy njaal benn bi masalan euh, lii tax nit dugg ci lislaam mooy baatu seede yi amul zikkar bu gën baatu yi amul kaddu bi gën ci kaddu yi mooy baatu laa ilaaha illallaah amul beneen yent bi sax wax na ko sallallahu alayhi man ak yeneen yi ma jiitu li gën li ñu wax mooy baat laa ilaha illallah kon euh, bu dee zikkar wala am njàng alquran moo gën lépp ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñaar yooyu ñoo gën lépp lépp lépp alquran julli ci yonent bi sallallahu alayhi moo tax Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu ta'ala anhu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere woon ko benn moment maanaam bi mu demee ba sori daf ko tere yeneen yi ci des yëpp yeneen façon yëpp la ko tere ba mu des alquran ak julli ci Yonent bi sallallahu ko jë jàppal ci loolu te euh, loolu moom moo gën lépp moo gën lépp moo ëpp doole lépp euh, moo tax ñooñu c'est que dafa en fait dafa dafa dafa dafa dafa xaw a bizarre en fait c'est-à-dire que dafa nekk lu lu lu dëggu mais dafa bizarre di tax mu mooy le fait que ñu baree baree bare di di yaakaar ne yoon wi gën a mat feneen la ne ci leneen la nekk ku nekk di am ne di wane ne am na yu mu ci yoo xamante ne yooyu ñoo gën a mag ku nekk jàpp ne am na yoo xam ne moom. yooyu quand même gën a màgg fekk li gën a màgg mooy téere yàlla bi amul lu ko gën a màgg ak di julli bi sallallahu alayhi wa waaw euh, kon euh, loolu moom mooy euh, waaw euh, loolu moom mooy li gën a màgg ndax euh, yàlla dafa def ne point de départ mooy point d'arrivée loolu la yàlla def ne mbir mi comme euh, comme euh, cercle la mel voilà cercle point de départ bi mooy point d'arrivée waaw et que euh, loolu souvent ñi maanaam ñuy def suluk ñuy sóobu ñoom dañ koy xam dañuy xam ne ñu demee nag mais balaa ñu koo xam ñu dem ba yegg bu ñu demee ba yegg la ñuy gis ne ndekete point de départ bi mooy moo nekkoon point d'arrivée bi comme ni nga ko kama bada akum ta'udun ni ngeen tàmbalee noon ngeen di delluwaate ba ci xale yi nit ki bu nekkee xale day dem ba màggat màggat màggat màggat bu demee ba màggat màggat yenn yenn niveau yi day jékki-jékki delluwaat mel comme xale xam ne ko alquran waxee wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay laa ya'lamu ba'da ilmin shay'a am na ci yéen ñoo xamante ne dañ leen di delluwaat ba ci fi gën a doyari ci dund ci ci ci mooy mooy ngeen dem ba màggat ba nga xamante ne da ngay delluwaat ba melaat comme xale bu ko defee am na sëyu xam-xam boo xam ne dootoo ko wér te euh, Fatiha sóoratul Fatiha muy début bi waaye tamit moom moo jeexal lépp Fatiha amul secret bu ci nekkut amul leer bu ci nekkut amul lu ci nekkut amul amul euh, basmala bi euh, moo ëpp doole yi ci des yépp ndax amul baat amul formule bu gàttee ni mu gàttee ëmb ismullahil azam comme moom amul amul te mboolem tur yi d'ailleurs sax euh, xam nga bas bismillahir rahmanir rahim maanaam buñ xaraf yi yi ci répété wul yëpp dix la maanaam lettres yi boo leen jëlee ñoom ñëpp dix lettres kese la muy ba siin mim alif ak lam Euh, ak ha ak euh, ra ak ha ak nun ak yaa muy dix dix lettres yooyu amul benn tur tur tur tur tur ci arab turu arab boo xamante ne euh, mën nga koo tudd ba pare gis ne amul benn ci dix lettres yooyu loolu amul li tur yi di bëri bëri bëri bëri loolu amul tur boo mën a jël ci turu arab yi fokk dix lettres yooyu dina am benn bu ci nekk lu mu bon bon voilà zëy jël euh, ahmad muhammad abubakar omar osman ali et toppal talha nangam toppal amul loolu doo ko mën gis te loolu day tegtale quand même bu mag a mag bu mu làmboo maanaam dajale gi nga xamante ne moom la dajale dajale gi nga xamante ne moom la dajale waaw kay bu la neexee nga wër fii ba déwén buñ dasewaatee ngeen ni ma ah ay la yéen gisuma ah. léegi ni ñu déformé seen waaw waaw waaw mais peut-être que wax nom occidentaux yi moom xëy na mu ñàkk. ndax voilà ndax lépp duñu ay kii mais waaw comme ay Zavier waaye yu dul yooyu moom bu dee noo arab yi kese moom amul. te euh, loolu déjà i'jaazul qur'aani la. maanaam miracle miracle la quand même la te loolu mooy loolu benn volet la ci màggaayam benn volet rek la ci buy indiquer quand même ne lu mel noonu quand même lu war a màgg la doon la dara doon parce que loolu li muy impliqué mooy dina raar trop nga gis turu yàlla bu mag a mag lu dul ne maanaam même yi làqatu yi lu dul ne xaraf yooyu dañ ciy ne maanaam en tout cas benn ci xaraf yooyu lum mu bon bon dana ci nekk voilà loolu lay tegtale te yéen moo tax yéen bi sallallahu alayhi wasallam ne euh, euh, basmala bismillahir rahmanir rahim ak turu yàlla bu mag bi ñu ngi mel ni ñuul ñuulu bët ak weex weex bi loolu rek moo différence bi am ci diggante ñaar yooyu ñaar yooyu boo boo doon xool di fan la fan la frontière bi ne loolu moom moo teqale diggante tur yàlla bu mag bi ak ak ak bi presque benn lañ ah presque benn lañ julli ci yenent bi nag sallallahu alayhi wa mu moo ëpp doole lépp tamit maanaam c'est-à-dire que nit ki nga xamante ne mënul jàng alxuraan sax ngir ne am na ay gàllankoor ak yooyu duñ ko wax sax ne ko bul jàngatil kii nangam mais Fatiha moom mën na ko mën nay répéter Fatiha tariwaat tariwaat tariwaat tariwaat ba mu bari bu baree loolu mooy jàng na alxuraan bu bari bu baree loolu du mooy jàng na alxuraan bu bari waaye nit jàngul lu gën alxuraan euh, gën gannaaw alxuraan euh, deful lu gën salaatu ala nabi julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam ndax salaatu ala ci jëmmi boppam alxuraan la parce que ordre coranique la kon nit ki euh, maanaam li muy jeexee maanaam ni muy jeexee. ci yàlla ak ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu mi ngi amee ci topp ko maanaam topp sunnaam ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci ñooñu waa jabalu xaaf ak euh, seen xam-xam yi nga xam ne moom la ñuy tibbee foofu et cetera ak voilà euh, et cetera ak ahlu zikr ahlu zikr ah ndax ahlu zikri réellement kenn la dans la réalité ahlu zikri kenn la mu yonent bi sallallahu alayhi moom mi nga xam ne moom mooy alquranu fi zikri wa nazzala alayka zikra li tubayyina lin-naasi maa nuzzila ilayhim wàcce nañ ci yow ak zikr te loolu mooy sunna maanaam mooy beneen façon beneen alquran bi mooy moom alquran la yent bi sallallahu alayhi mooy mooy alquran bi nga xamante ne mooy mooy mooy beneen bi mooy bi nga xam ne moom mooy en réalité mooy matérialiser day alxuraan bëri nga xamante ne ay kàddu la voilà moom mooy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax zikr moom rek moo koy moo ko xam-xam boobu mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy ahlu zikri maanaam mooy ñi nga xamante ne dañoo am ci ñoom ñu ñu doon mooy ñoo ñoo ahlul qur'an nitu alqur'an yi ngir ne donn bi ñu donn yent bi sallallahu alayhi wa mat gi nga xamante ne moom la mat ci ñoom ngir royante bi sallallahu alayhi wa ci biir ak ci biti te dara ëpp ci doole euh, xam jàng li nga xamante ne moom mooy sunnaam xadiis yi yente bi sallallahu alayhi wa sallam voilà yittewoo xam-xam xam-xam alquran ulumul quran yi tafsir yi yittewoo xadiis yi bàyyi ko xel jàpp ci loolu nekk ci yittewoo siire yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dundam lan la jàngat ko jàngat ko euh, sëñ Fallou mu ngi ciy def liggéey bu am am solo dal na ko ci yàlla jàppale mat mais loolu jar naa voilà jar naa jar naa jar naa yittewoo ndax dund yent bi la sallallahu alayhi mooy dund gën ji mbindeef sallallahu alayhi wasallam te mooy li nga xamante ne euh, nit mënul am modèle bu ko gën amul dafa amul sax moom ci jëmmi boppam mooy modèle bi en fait ku nekk modèle c'est parce que dafa am da nga ci modèle am moom c'est-à-dire munoo jàpp nit royukaay lu dul ne loolu moom moo jaadu waroo jàpp nit royukaay lu dul ne dangay gis yenent bi sallallahu alayhi ci ay jëfam ci ay doxalinam ci ay waxam loolu moom mooy tax nga mën ko def royukaay soo gisul yenent bi sallallahu à travers moom mënul nekk royukaay c'est impossible soo ko defee royukaay def nga royukaay kuñ la royuloowul yow yaa ko jël royukaay mais mu matu euh, kon moo tax ñoom ñooy waa ahlu ahlu zikr te xam-xam la boo xamante ne bu wax comme niñ ko waxee woon ci jotaay yooyu jotaay yu weesu dafa spécifique ci yenent bi sallallahu alayhi wa et que euh, keneen amu ci accès moo tax borom fatxu yu rëy yi seen fatxu may du leen may loolu du leen may ñu am accès ci loolu xam nga dégg génn nit nit am na kii borom fatxu bu rëy rëy bu saa yu xaq xaq yi xam na ci nangam ak nangam nangam muy wax wax yu garaaw a garaaw yu kéemaane yu nit ñi dul dégg souvent wala duñu xam mais xoom du ko may mukk mukk mukk mukk mu toog daal ne man daal xam naa ne juróomi julli lañu war a julli et que julli nii lañ koy defee loolu fatxu du ko maye loolu moom faaw da nga koy jàng ngir ne fatxu ba koy maye yeneen bi doo nga ko am sallallahu alayhi wa nit du am fat fatxu fatxu fatxu ba mën a taxaw naan yii ñoo xaraam yii ñoo dagal yii ñoo déedéet loolu moom du ko man foofu la ñu bari di defee erreur di topp ndoo nitu yàlla boo xamante ne surtout xam-xamam bariwul erreur bu mag a mag a mag a mag a mag a mag mag a mag la loolu moom moo tax nitu yàlla bu amul xam-xam kooku mënta nekk sëriñ même bu dee am na téeméeri junni taalibe kooku mënul ne sëriñ parce que léegi tey mu dugg ci musiba yow nga ànd ak moom dugg ci musiba boobu ngir jàpp ne comme nitu yàlla la nga dem ànd ak moom ci musiba boobu alko te moom du alko lu tax parce que moom am na ngànt mooy ne dafa xamul woon ni affaire bi nii la bone xamu ko woon maanaam moom yéene bi mu ci àndaloon ak yeneen yu wër-wërloo ci yooyu yëpp mooy waral ne moom dara du ko fekk ngir ne moom yàllaa ko taxoon a jóg mais sauf que dafa jàppoon ni lii mooy diine sauf que ndekete dafa juum parce que loolu ñàkk xam-xam bi mu ñàkk xam-xamu ko ko yóbbee mu juum ci loolu léegi yow mi nga xamante ne xamoon nga ne loolu pour pourtant xaraam na masalan nga dem toppandoo ko ci loolu nga al ko moom mu continuer yoonam voilà loolu moo tax wàll yi dañuy wax loolu bu nuy aarif billah bi nitu yàlla bu mag bi soo ko gisee muy def maanaam maanaam foo soo gisee mu nekk ci benn ci xaal wala comportement wala yooyu yow xool ko waaye bu ko topp mukk maanaam fu mu fu mu xuus bul fa xuus lu tax parce que boo xuusee loo ak moom moom fu mu xuus léegi tey lay dellu si dem ci yàlla moom yow mu bàyyi la ci sa pétrin nga nekk ci sa problème war a la war war a war a débrouiller réew maanaam nga lap ko nga lap moom mu dem delluwaat ci yàlla parce que moom yàlla rek ko yitteel. lu mu yàgg yàgg yàgg fii la lay bàyyi dem ci yàlla parce que day am ay moment yoo xamante ne du faale kenn ah doo du xàmmee sax doomu boppam doomam doomam du ko xàmmee ngir ni ci yàlla rek lay ne bu fekkente ne mbirum day day loolu da koy dal moom yow bis boo xuusee fi mu xuus te fekk du woon foofu bis bu delloo yow da ngay des ci biir voilà loolu yëpp day teg tegtale ne maanaam sunna mooy mbir mi ah. xam nga waxoon nañ la ci jotaay yooyu ne <laughs> ah, xam-xam boobu fi muy ballee ah, mooy jabalu Saad foofu lay balle et Euh, raar ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy ndono yent bi sallallahu alayhi ñi nga xamante ne dinañ am accès ci lenn ci xam-xam boobu mais comme montagne boobu mooy montagne saxaaba yi radiyallahu anhum moo tax ngay gis ci ñoom tamit ñu am partie ci zikr boobu parce que dañ koy gis ci ay xadis yu bari yoo xamante ne dañuy laaj benn yent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba sàngam maanaam comme par exemple ñoom euh, Seydina Omar radiyallahu anhu yu bari ay aaya alxuraan ñëw dëppoo ak li mu doon wax ak euh, sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbihi radiyallahu anhu géntoon nodd nodd avant amutoon nodd xam nga daal ko mais yeneen bi nee na nii laa ko gise woon ci ci rañaan bi waaye ab saxaaba moo ko gént ne dama gént ñu nodd ne ñuy def nii mu ne ah mu ñëw wax sayyidina Bilaal mu def ko radiyallahu anhu parce que ñoom ñoom comme ci montagne boobu euh, ci lañu am cër dañ ci am cër bu rëy a loolu moom moo indi d'ailleurs moo constitué sax seen seen seen essence ñoom loolu moo tax ñoom ci zikkar bi ñu am ci cër da ngay gis saxaaba yi radiyallahu anhum euh, nga gis euh, na nga gis Euh, lii Seydina Xuzayfa waxoon radiyallahu anhu ne sa bakkan am na am na sa bopp yàlla am na ci yow àq sa bakkan am ci yow àq sa njaboot am ci yow àq yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wax na ne wax na dëgg maanaam mu nekk ne loo xam ne daf ko instauré ngir beneen saxaaba bu ko wax parce que kooku moom mais c'est parce que loolu ay xam-xam la yu ballee ci ñoom yu yàlla feeñale ci ñoom ngir nekk ki nga xamante ne dañoo takkoo ki nga xam ne moom mooy mooy euh, ahlu zikr maanaam yent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alquranu fi zikr alquran bi nga xam ne mooy borom sikar mooy yent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam sikar boobu rek tekkiwul sikar bi ñuy def ñu naan dañuy sikar maanaam tiiri la xam-xam la boo xamante ne noonu la tudd mais dafa làqatu voilà boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek am accès mais comme saxaaba yi radiyallahu anhum ci être yonent bi sallallahu alayhi lañ taq taq lu ko muñ taq lu ko ñoo ak moom moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ay être spécial lañ bu kenn foog ne saxaaba yi ñoo keneen a yam ak mën nañoo yam ak keneen loolu mënta ne. voilà radiyallahu anhum et que yonent bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg masalan Euh, comme Seydina Bilal radiyallahu anhu bi muy nodd ba mu yàgg mu yokk ci as-salaatu xayrun minan nawmi ñu daat koy boole ci nodd maanaam loolu fatxolo bu ko borom bi defal ak ñeneen ak yeneen ak yeneen cas de figure yu mel noonu yoo xamante ne booy liir booy booy jàng téere yi maanaam téere sunna yi ak fiqh yi da ko ci gis yu bëree bëri nga xamante ne dañu gis ne lool foofu la jóge comme sami allahu liman hamidah bi ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moo ko wax ne rabbana walakal hamd ñu dugal ko ci et cetera et maanaam kon ñu dugal ko ci julli bi maanaam euh, ak yu noonu voilà histoire lu fekk Seydina Omar radiyallahu anhu lu dul benn du ñaar muy wax benn mbir loolu ñu wàcc dëppoo ak alquran yooyu yëpp daf koy tegtale te loolu tamit mooy tekkale mooy mooy mooy mooy maanaam day day leeralit li tax yonent bi sallallahu alayhi wa mu am ay ay aaya yoo xamante ne daf ko daan wax wala boog mu bind ko euh, mu wax ko wala boog mu bind ko laata aaya bi ci jëmmi boppam di wàcc comme aaya bi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala qul yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum ba aaya ba jeex euh, nga xam ne bindoon na ko Hiraql bien avant voilà yooyu yëpp ay euh, ay ay mbir la yu leeral kon. Euh, nekk koo xamante ne dangay jël yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko royukaay ba mu mat nga jël saxaabaam yi radiyallahu ta'ala anhum nga def leen royukaay euh, te seen sunna nekk li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci lay ginnaaw waxu yonent bi sallallahu alayhi comme li yonent bi ci jëmmi boppam wax ci ay xadiis yoo xamante ne yu wuute la yenn yi nekk yu jagoo yenn yi nekk yoo xam ne ñoo gën a yaatu yooyu yëpp day wane saxaaba yi maanaam ne yoon wi loolu la euh, kon kon yooyu yëpp maanaam day day day tegtal eh kay kay toog kay kay toog ñëw noonu woo ko woo ko kay kay kay kay kon toogal toogal nga noonu voilà kon yooyu yooyu yëpp da koy da koy tegtale léegi nag loolu pour mu mën a nekk il faut que nit ki ci jëmmi boppam dee maanaam nit ki faw mu dee maanaam mooy mu dee ci boppam moom bu deewee ci boppam dundee ci yàlla dundee ci yent bi sallallahu alayhi loolu nag ni muy amee euh, xam nga léeg-léeg euh, dañuy wax yenn formule yi ak yenn wax yi waaw waaw lu ñoo koy def exprès di di waxee noonu bu ko defee ñi nga xam ne xamuñu ko wala bokkuñ ci ñoom euh, ñoom ñu foog ne leneen lañuy wax bu ñuy wax jeex caq jeex wala dee jubluwuñ ci maanaam nit ki ci boppam maa mu dee buñ naan diw daa jeex ci yàlla wala boog dafa am fanaaw te tëlewul ne day jékki-jékki rek mel ni ab dof doon xamante ci lu mu ne di tëb di dal teg tëlewul loolu wala mu jékki-jékki e, dee ci jëmmi daal di yuuxu xaaju daanu dee loolu du doxalinu yent bi sallallahu alayhi te saaba yi radiyallahu anhum amul kenn ci ñoom ku ñu nekk li ci moom lu mel noonu amul koo xamante ne te ñoom ñoo gënoon bëgg yenn saa salama ñëpp te ñooñu ñoo raw ñëpp musuñ ci dégg kenn benn événement mu jékki-jékki yuuxu daanu xëm wala mu daanu dee loolu amutoon waaw daanu leer yooyu musuñ ko dégg ci ñoom maanaam loolu kon day tegtale ab ab ab wàññeeku loolu li muy tegtale mooy manquement tegtalewul ak mat abadan parce que lépp lu ñu gisul ci yent bi sallallahu alayhi gisuñu ko ci saxaaba yi radiyallahu anhum jëlal sa loxo su la neexee nga dugal ko ci taal bi nga waat ne maanaam ah que loolu bokkul ci li gën nga waat ne lii bokkul ci li gën du mbir mi gën a mat euh, li ñuy wax jeex saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñoo ko ñoo ko defoon ñoom defoon nañ ko ñoom dañoo jeexoon ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo nga gis ñu ñëw nangoo bàyyi seen kër yi seen njaboot seen alal yëpp bàyyi ko dem ngir topp ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañoo jeexoon ñu nangu euh, ku leen yenent bi salaa alayhi wasallam ne leen maam ñu nangoo tuur seen deret sax ngir yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu nangoo bàyyee àttewoo seen xel ngir di àttewoo léegi ndigal rek ndigal googu nag mooy ndigal yenent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga liñ naan jëfi ndigal dégg ndigal xeet yooyu dafa baax affaire bi ndigal la loolu mooy ndigalu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak lu dëppoo ak ndigalu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bis bu wutee rek wala boog mu nekk loo xam ne dëppoo wuñ maanaam munuñu ne dëppoo munuñu ne munu munuñu ne mooma munuñu ne euh, du moom loolu doot nekk ci farata ndigal gi nga xamante ne mooy farata te ñu war ko toog mooy ndigal li nga xam ne ndigalu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dul boobu rek daanaka maanaam ak nekkam feek ñàkkam fee nekk ñoo xaw a yem rek ñoo xaw a rek waaw saxaaba yi ndigal googu ñoom dañ ci doon wéy bàyyi seen xel teggi ko jël bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko ci loolu nag nit loolu nag mënoo koo defal ku ne mënoo koo defal lu dul yenente bi sallallahu alayhi dem ba nga xam ne sam xel yow sa xel danga koy neenal danga koy annuler jël bu yenente bi bëgg-bëgg da koy annuler jël bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko sa ay intérêt da koy waaw da koy annuler da koy reset reset ba du amati du fi nekkati zéro après ngi jël bu yent bi sallallahu alayhi nga teg voilà su ne leen bàyyi leen ñu bàyyi su ne leen def leen ñu def su nee nii laa bëgg ñu xam ne loolu la su junjee ñu dagg su joxoñee ñu dagg ba ku mu ci waxoon ne ko reyal sa bopp day rey boppam mu am sañ-sañ ci ñoom ci wàllu gépp ah, mbir moomu nag feek yow yent bi sallallahu alayhi wasallam jaralu la loolu xamal ni des la loolu moo tax yem saa wax si xadis Seydina Anas bi radiyallahu anhu ne laa yu'minu si saxiix laa yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi min min min maalihi wa waladihi wa waalidihi wa nafsihi wan naasi ajma'in aw kama qaala sallallahu alayhi amul kenn ci yéen koo xamante ne ngëmam dana mat lu dul ne man maa koy gënal maanaam bëgg gi ma bëgg mu ëpp doole fa moom alalam doomam wayjuram bakkanam ak nit ñëpp ak nit ñëpp loolu moom moo leen di gënal moo moo tax moo koy gënal lépp sallallahu alayhi wa sallam loolu nag mooy fanaa dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg jeex ci yent bi sallallahu alayhi mooy loolu voilà mooy maa ngi nii euh, yàpp ngi nii ma tiim ko salaat kese ngi ci wet bi yàpp bi moom moo ma gënal fuuf ci xam naa ni ci man daal moo ma gënal daal vraiment lii daal moo ma dàqal te niñ ko toggee moom dëgg-dëgg kii na waaye xalaalul daganut man bëgg naa ko waaye nag yonent bi sallallahu alayhi bëggul ma lekk li mais man moom bëggoon naa ko bëgg naa ko lool ma bàyyi sama bëgg-bëgg rek annulé ko jël bu yonent bi sallallahu alayhi ma teg fa ma ne kon du ma lekk lii salade bi naa naa naa ci salaat bi loolu nag topp ko ci mboolem xeetu jëf yi ak doxalin yi topp ko ci loolu boo demee ba mu mat sëkk ci sa lépp loolu mooy jeex nga ci yente bi sallallahu alayhi wasallam waaye jeex gi ñuy wax jubluwuñ ci comme lañ naan nga xam ne buñ ko waxee damay yuuxu tëb dal mbëkk miir bi toogaat loolu taxul ñuy wax loolu moom kenn daanu ko def moom ci ñu baax ni amul kenn ci ñu baax ni koo xamante ne xamaloon nañ ko ne Euh, dañuy tudd yu masala yent bi sallallahu alayhi ñu tudd kenn ci nit ku baax ni mu mbëkk mi fi toog voilà te li ci gën a yéeme mooy léeg-léeg xam nga euh, ñun dañu am problème yoo xamante ne yàlla rek ka xam na mu toll yàlla rek moo xam moo xam na mu toll da ciy gis koo xamante ne dañuy toog li lay wan ne loolu problème bu rëy a la mooy bu ñu toogee mën nañu wax alquran wax xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci dundam di wax ci moom pendant une de temps ñépp ne tekk il ñu ne sàmba sàmba rek nga gis gars yi commencé fettasu ñépp commencé kontaan mel ni ñu ngi doog a wax dara waaw maye xaalis loolu day tegtale ni kooku boroom xol bu feebar la loolu lay tegtale voilà fan yi ñu ngi ko doon wax ci tuuru faaki xaj li lay wan ne ñun li ñuy def tuddul gàmmu en fait ñun li ñuy def tuddul gàmmu ah bon voilà suñ ko tuddee gàmmu aussi en fait ce qui est une évidence mooy buñ ko tuddee gàmmu ci sens premier bi lay doon maanaam avant yéen daan def voilà yéen daan def muy genre xumbal fuural xamal fuural waaw sens boobu wala xawaare ñun loolu lañuy ñuy def ñun duñ def tudd gàmmu de te li lay wan ne li li li lay wan ne li ñuy def tuddul gàmmu maanaam jàngale wuñ ci njàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxul lu ko yoon c'est c'est képp kuy gàmmu ñu indi gàmmukat bi mu toog ñu ne waaw gàmmu bi du début à la fin ay aaya alxuraan rek lay wax ak xadiis yonent bi sallallahu bu paree dañ naan saa no non vraiment saa yi dafay def ko ne quoi gàmmu nekkul dara. lu tax parce que a ah, nga loolu la affaire bi voilà voilà te pourtant ak lu wax ji am solo ak lu lu lu mu nekk nekk ay ay alxuraan lu mu nekk nekk ay hadith yonent bi sallallahu alayhi bu fekkente ne ci loolu rek la ñu am wayuñu xumbul defu dara dañuy waa ji day wax rek ba affaire bi jeex gars yi bu ñu ñibbi mer la ñu yóbbu. <laughs> te dara ëpp doole lool wax leen ma lu war a man a ëpp doole lool mais dañ naan affaire bi néewul loolu day teg leen en fait kon ndekete euh, ñun loolu yent bi taxul ñu def affaire bi sallallahu alayhi te euh, am na benn wax Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu bu ma gis ci bu bu yéeme yéeme ci buntu boobu fekk mu doon wax ci asamaan maanaam ñuy woy way way maanaam ñii di déglu way yi mu ne gaa yu bëree bëri bëri te ak ñoo bari ñoo xamante ne dañuy def dañuy déglu dañuy nekk ci sama bi léeg-léeg ñu nekk ci xaal wala boog ñu di ko déglu di fettasu euh, di jaayu mu mel ni comme si affaire bay leen dugg soo leen waxee ne leen sawaay li la dugg ba tax ngay jaayu nii lu mu doon dañ na la li muy way yent bi la saa salaam wala zikkar bi maanaa bi ci boppam la wala li muy wax moo am doole affaire booboo ma neex soo soo soo ne ko noodu loolu en li lay yëngal ci biir du du le fait que ñuy wax wax ji maanaam du du du foowu wax ji maanaam du du maanaam bi du signification du sensu wax ji du teneur wax ji du teneur wax ji moo la yëngal déedéet waaye euh, niñ koy woyee looloo la yëngal mélodie bi d'ailleurs bon ñun moom xam nañ ci dara parce que même woy bi buñ ko woyee nee saa gars yi fetasu buñ ko woyee na la gars yi ni toog donc euh, xam nañ ni loolu moom moo am léegi mais kooko mu ne koo ci wax mu bañ ne déedéet wax bi ma yëngal affaire bi dafa neex dafa lii dafa la bàyyi ko ba mu toogaat wala ci ëllëg sa nga wax aaya alxuraan boo xam ne exactement même maanaa boobu la yor wala ab xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xam ne même maanaa bi la yor su ne tekk yëngalu ko defu ko dara ngeen waxtaan ci ba pare nga ne ko pourtant de exactement même maanaam bii moo nekk ci way wee lu tax wii yëngalu la waaye wee yëngal li lay wan ne loolu la mooy lan mooy ne mélodie bi rek la en fait finalement affaire bi xawaare la c'est-à-dire que euh, maanaam il faut ñu def euh, rétrospection en fait ci suñu suñu affaire yëpp te c'est que affaire yi soo ko toppee finalement am na ku ma ko wax léegi sànq ne ma soo toppee affaire yëpp mooy ci ñuy jógee woon pare boo toppee affaire bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp finalement système bi yëpp ay màbb en fait yow c'est-à-dire que doo ci retenir dara bi lépp ay màbb lépp lépp tout tout de A dangay Z da gis ne ndekete affaire yi yëpp. finalement du diine affaire bi yëpp finalement du diine quoi tout tout ko rul lépp lépp c'est-à-dire que il faut en fait benn refonte amaat système bi mais refonte totale dindiwaat lépp parce que xam nga am na tabax yoo xamante ne ni muy yàqoo peut-être peinture bi mooy kii boobu da koy defar da ngay da ngay rek da ngay peinturaat rek walla nga teg ci ay papier peint siw. ah du waaw wis la waaw mooy kii bi ñuy def bi affaire ah waaw ñun waaw ñun Kajoor siiw la ñuy wax waaw ñun Kajoor siiw la wax moo tax xam nga nga loolu loolu mooy bu fekkee ne affaire bi ci miir bi la yem lenn lu ci nekk mën na yàqu nga réparer waat ko defaraat foofu kese mais su fekkee fondement bi euh, mur kii bi mur yi dañu fi wu complètement dañu xar euh, weñ yi yii téye affaire bi nga gis ñu xomaat di di damm mais loolu da ngay màbbal tabax bi parce que wóorul loolu mënoo koo defaraat mënoo mënoo peinture peinture ba affaire bi beesaat loolu dangay ngay màbbalaat tabax bi ah daal di defaraat affaire bi tabaxaat ci kaw naam mais boo koy tabax da nga koy def ci xawaayit yi comme moom Ibrahima salaam li mu def ndax moom moo tabax ci kaw kaw diine yi ci kaw ponki diine yi moom moo tabaxaat diine ji comme ni mu tabaxee ci kaw ponki kaaba gi waaw waaw ah. salaam moo tax euh, ñun suñu système bi li tax nit ñi parce que gars yi il faut pas s'étonner que ñu gis ne depuis un moment quand même affaires yi dañuy succéder wu année yi di dem mais dañuy gis ne dëgg-dëgg dañuy manquer ay références dañuy manquer dëgg-dëgg maam gis nañ ne daal gaa yi bëgg nañu vraiment jaar ci yoonu yàlla vrai vrai vrai véritablement mais problème bi mooy ana kan moo leen koy tekkal ak yeneen ak yeneen yu mel noonu gis nañ ni problème boobu moom am na problème boobu moom. ko seetlu dina ko gis te même de l'intérieur ñi nga xamante ne ñoo nekk au cœur du système même ñoom booy waxtaan ak ñoom da gis ne dinañ la wax ne la quand affaire bi affaire bi ñoom ñoom il ne s'y retrouve plus il ne s'y retrouve plus parce que lépp a yàqu lépp a màbb lépp lépp a yàqu même ñi nekk au cœur ak d'ailleurs koo ci waxtaanee rek loolu la lay wax te c'est loolu moo bizarre en lu tax parce que dafa jot ñu delluwaat ci li nga xamante ne mooy fondement bi tabaxaat affaire am na ñu dul arrangé oui d'accord kooku c'est normal parce que nguur gu ne am na ñu ci profiter am na ñu ci am na ñu ñu voilà ñu ciy ñu ciy gaañu waaye problème bi mooy léegi bii pas ñi ciy gaañu mooy komo bi mooy ñi nga xam ne ñooy taalibe yi bëgg a dem soobu ci yàlla waaye xamuñu naka lañuy deme ñoom ñoo ci gaañu euh, di nga gis ñu bari dinañ ci profité mais woykat yi woykat yi ni ñuy caaxaanee ni ñuy foowee mbir mi dafa yéeme du woykat yépp certes parce que am na ci ñu ñu baax te en tout cas maanaam am na ci daal ñoo xam ne ñu correct lañ ñoom bu dee bien sûr bariwuñu mais maanaam ci façon bi ñuy woyee rek déjà laay wax waxuma waxuma ne voilà maanaam man tudduma leneen nekkuma di juger kenn ci lenn mais mbir mi ni muy demee rek laay wax waaw ci form bi euh, am na ci ñu bare bare ñoo xamante ne li leen gën a ñor ci way wi mooy mooy ngéwale gi ak Ah, comme ni ko benn waykat waxe ne bu ma jógee ci tànt bi di woy man li li sama maanaam li may woy intéressé wu ma ki ma jàkkaar lool li ci poosam bi moo ma intéressé te dëgg la loolu moom moo dal waykat yi moo dal gàmmkat yi aussi d'ailleurs du gàmmkat yi kese ah, ak conférence yi programme yi ñuy def ci weeru koor gi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dëgg-dëgg koppar yu bari la du problème bi du koppar gi mais le fait que koppar gi jiitu ci loolooy problème bi maanaam le fet ko objectif bi nekk loolu loolooy problème bi en maanaam daal pour pour tënk maanaam li nga xam ne moom moo ko solo mooy ñu delluwaat. ci njàngale bi nga xamante ne moom la fi yent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi ndax képp ku bëgg a dem ci yàlla képp ku koo xamante ne bëgg naa yegg ci yàlla yegg fi nga xam ne moom mooy fi gën a kawe da ngay delluwaat ci njàngale yent bi sallallahu te bul ragal wéet ci yoon woowa ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon na bada ad-diinu ghariban wa sayaudu ghariban fa tuuba lil xadis la mu ngi ci Sahih imam Muslim rahimahullah diine ji dafa tàmbali ci tumuranke waaye noonu lay delluwaatee ci tumuranke fexe nag ñeel na ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi tumuranke ndax xam nga loolu mooy lan étrange mooy loo xam ne boo ci nekkee affaire bi da lay day day day day day jaaxal nit ñi mais voilà maanaam ni l'islam bi waa yi am moom moom est-ce que moom moom beneen bi benn la maanaam dañuy laajte ndax li kii di dund loolu moom ñi est-ce que benn la ñoo bokk religion voilà lu tax parce que diine ji dafay dem wëlbati ku nekk tumranke te yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajee ndax da ngeen day nit ñi dañuy tuutiwaat mu ne déedéet bu boobaa dañuy bari mais bari bu amul njariñ lay doon maanaam mooy comme mais dinañ bëri nii ci nekk ay jullit mais ñu néew a néew a ñooy yor maanaam quantité bi bari mais qualité bi du bari. mais du loolu kese ñii wax ne ñoom ñu ngi pratiquer ñooñu la la la la seytaane gën a nax parce que li ñuy def di ko tuddee pratique loolu ci jëmmi boppam moo dul pratique tey fi mu tollu. Euh, xam nga ñun wolof yi euh, xaw ma ba xam ba léegi loolu soppeeku na am déet mais yàgg naa ko seetlu ñun wolof yi ku ci fanaan ay jàng pour moom def na jaamu yàlla gi gën a màgg <laughs> bi ci ay jàng la fanaan maanaam kooku xeetu ah voilà maanaam mi mel ni ku fanaanee julli maanaam ki fanaan ay jàng mook ki fanaanee julli nit ñi maanaam bu fanaanee julli moo maanaam même fierté bi muy yëg lay yëg bu fanaanee jàng ay jàng maanaam maanaam du dëgg voilà mais vraiment jaamu nañ ci yàlla dañuy jour yu mel xol guddi nen waaw guddi gi guddi laylatul qadr la masalan nga xamante ne dundal laylatul qadr ci ay julli lay doon ci ay ñaan ci jàng alxuraan ak yu mel noonu mais dañuy dajee woy ba pare li gën a garaaw mooy au lieu ñu way sax li jara way mooy ay wayu tawxiid yuy delluwaate ci yàlla wala woy yoo xam te ne ci yent bi sallallahu alayhi wasallam lay dellu nit ñi gën koo bëgg déedéet dañuy woy ay ay ay ay ñeneen même bu dee ay nit ñu baax la mais ci ñooñu loolu la ñu ne jàpp ne te nañ koy defee loolu dara du ci dëppoog maanaam diine fettasu yi nekk fii gaa yi jóg pecc mi ànd ci même bu dee mooy gën a civilisé bu sabar bi euh, ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp am ci voilà ku kuy wane puukare génn ci yëgiti bi bi yëngal ko ngir dem joxe ko ak yu demee noonu voilà voilà tabarruj ji am ci tabarruj mooy exhibitionnisme waaw ah, tabarruj bi moom xam nga lu yéeme mooy fi nga xam ne danga faa war a dem ngir wuti fa jaamu yàlla ngir wuti fa yàlla mais yow danga fay dem demeenu kuy dem xawaare deminu kuy dem sabat deminu comme am na kilifa gu ma ko wax fan yenn ma man xam naa ay ay jigéen ñoo xamante ne chaque gàmm gàmm gu xew dañuy solu parfumé wu sol seen takkaay gën a rafet et cetera yëpp dem toog ca kanam ca loge ba maanaam ngir rek ah ngir rek gis leen maanaam gis nga ñun li ñuy def sincèrement ya euh, wax nañ ko waxaat ko mais ku ne xam na ni ku waxal yàlla rek xam ne ñun li ñuy def buñ ne woon yent bi sallallahu alayhi wasallam kaay nga xool ne lii lañ la askanale lii lañ ne yow lañ ko defal bu maanaam guddi gi wala bëccëg gi yow mii lañ ko defal xoolal ku ne xam ne ne yent bi du kontaan sallallahu alayhi wasallam loolu moom ñaar ñaar nit ñu xellu duñ ci werante bon ñu xelluwul mën nañ cee werante mais ñu xellu moom duñ ci werante voilà dëgg la wala non waxuma la yent bi de sallallahu alayhi wa sallam mais tey buñ nee journée sangam kilifa sangam lañ ko sancal lañ ko defal ah ñu woo ko ne ko kaay toog nga xool liñ la askanale maanaam ñu comparer par rapport ak dundam sacrifice yi mu def ak yi mu subir yépp ci dundam ngir diine taxaw ak li mu ci daj xam nga lan lay ragal maanaam li may ragal mooy àq nit ñu baax ñu dal ñu seen àq yi dal ñu parce que koo xamante ne dundam sacrifice bu ne def na ko coono bu ne daj na ko lu nekk dugg na ci problème yu ne am na ko ngir rek diine taxaw effort yooyu yëpp mu def ko ñun ñu ñëw ci seen ginnaaw di leen tuddee loo xamante ne jullit bu extérieur ci affaire boobu bu ko gisee danaan lii caaxaan la maanaam ba pare ci seen tur ñoom ñuy def yoo xamante ne ay mooy yàlla yu baree fay sosoo ñoo fay sababoo gis nga ñooñu bu bu leen bu seen àq bu ñu dalee te dafa mel ni loolu moo ñu commencé dana parce que Euh, léegi mujj nañ nekk société woo xamante ne xeetu dérive yoo xamante ne façon dérive bu ne la façon nit ku ne lañuy gis muy wax et puis peuple bu ndawee noonu te loolu c'est c'est inquiétant quand même peuple bu tuutee noonu quatorze millions kese wala sax matuñu ko ñu am densité de ay nit ñoo xam ne seen xel dafa wàññeeku bu toll ni mu toll nii quand même c'est inquiétant booy seetaan émission bi Tunkara di def nga xam ne chaque semaine mu indi wala chaque daanaka chaque jour mu indi kenn ku inquiétant koo xamante ne kaawam kaawam dafa inquiétant ci densité de population bu tuutee noonu quand même c'est grave quand même quand même grave c'est loolu nag mooy boo ci boolee ñi nga xamante ne nag ñoom seen xel mat na waaye dañuy juuj njaaj nga boole ci ñi nga xamante ne seen maanaam et cetera nga boole ci ñi nga xamante ne dañuy wax ci turu diine mais dañuy nax nit ñi te ñëpp nit ñëpp xam nañ ni dañuy nax nit ñi ay junni nit topp leen yooyu yëpp nga boole ci loolu nga boole ci ñi nga xamante ne seen wax di jigi dayo seen wax day jéggi dayoo lu deme nekk sàmba mooy yàlla lu deme nekk ah, maa ngi jéggul demee waaw non genre expliqué la rek expliqué la rek maire ñu ngi jéggul de maire ah nañ dem ci Demba. waaw ah, Ablaye Ndiaye comme nga ne bi la voilà <laughs> waaw nañ ni Demba lu demee nekk ñu ne Demba mooy yàlla lu demee nekk ñu ne Demba moo gën yent bi sallallahu alayhi wasallam lu demee nekk di tudd yeneen ci bi sallallahu alayhi di wax ci moom ay wax yu nekk teggin yu demee nekkee. ñu naan masalan gënuñu ndey gënuñu baay yu deme ne ke ñi di woote yeneen di wax masalan ñenn ñi maanaam am ay wax yoo xam ne day dem cax banaan julli baaxul ba ku julli sax dem sawara ak xeet wax yu bari yoo xamante ne yu baree baree baree baree la te ci gën a yéeme mooy ak ak ñun ñi nga xamante ne ay mbooloo lañu doon ñuy wax ci kanamu ñépp ne ñoom duñu julli duñu woor te àjjana kenn waru leen faa ak yeneen ak yeneen ak yeneen dérive yu tollu noonu sincèrement ay dérive yu garaaw la yoo xamante ne sincèrement ci suñu àdduna ci xaw ma ba xam ñu ngi mesurer gravité dérive bi te li ci gën a yéeme mooy le fait que problème bi mooy le fait que loolu ñépp dinañ ko dégg mais du naqari kenn te koo ci tudd ne ko bëtam day keroog pepp suuf da caa dugg mu génn ci tele bi mu jar gaay def créer ay scandale ñu def ko médiatiser affaire bi mu nekk problème bu rëy rëy rëy parce que tout simplement nee nañu Demba bët bi pepp suuf dugg na ci te te lii nii ñuy wax ni ñun ñëpp la concerné ñun ñëpp la concerné mais société bu mel noonu dérive yu tollu noonu non boo ci boolee boo ci boolee njabarkat yi ak le fait que comme niñ ko yàgg waxe sénégalais boo gis bu demee ba am 18 ans su nan mën ngaa waat ne kii mës nañ ko liggéey lu mbon bon benn yoon wala ñaari yoon jàpp na wala jàppul loolu beneen affaire la mais sénégalais boo gis mu am 18 ans mës nañ ko liggéey waaw loolu moom voilà jàpp naag jàppul ak yooyu lañuy wax mais liggéey moom am na non baax na. waaw. dëkk boo xam ne nit ñi yéenante wuñu jàmm yéenante wuñ lu baax. nga boole ci. le fait kenn mënu laa wax lu dégg maanaam lu ñu la wax rek réaction bi gën a yaru ba yelloo ci wax jooju mooy unhun parce que dalay leer ni sa waay dafa bëgg a jaar sa kaw jàll waaw ay dóor dañ dóor ay mar comme niñ koy wax quand même problème la problème am na problème am na problème am na il faut que ñu def état des lieux bi ñu jug ci te liñ ciy jógee dara lu ñu delluwaat ci cosaan bi ñun am na yàlla dimbali nañu comme comme ni mu dimbalee yeneen société yëpp ay nit ñu baax. ñoo xamante ne mën nañ leen a roy ngir ne ñoom roy nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu ñun ñàkk ñu ko am nañ ko ba mu mat sëkk mais ñun léegi ñooñu kenn jëlatul ci ñooñu exemple. mën nañ leen a tudd nii rek ngir puukare woo leen mën leen mën nañ leen a tudd nii rek ngir lan ngir def leen fonds de commerce amee alal ci ñoom amee ay voix politique ci ñoom ñun mën nañ def loolu mais jël leen tudd leen ngir def leen ay royukaay loolu defatuñ ko loolu defatuñ ko et que problème bi dafa yegg foo xamante ne maanaam booy wax à un moment donné sax da ngay mujj a nekk da ngay mujj a soof parce que li ngay wax mooy bari en fait ak li ngay kaas parce que lenn lu ci nekk sujet wu de kaas la amul dara loo xamante ne du sujet de kaas lenn lu ci nekk war nañ cee mën a kaas à un moment donné nag da ngay nekk koo xamante ne da ngay mujj a soof ko ce qui fait que léegi li nga xamante ne moom mooy résultat moom mooy moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy solution bi lenn kese la mooy kenn ku ci nekk jàpp mbir mi nii mu demee da war a rëcc mooy nga gis ne mbir mi ni mu demee da war a mucc te sikkim dafa lakkandoo. te ku ku bëgg a mucc nag yoon wi nga xamante ne moom la fi yàlla teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam indil nañu ko. loolu mooy yoon wi ku nekk ci loolu yaa ne ci yoon wi ku nekkul ci loolu newoo ci yoon wi ak koo mën a doon. am xam mooy koo mën a doon maanaam koo mën a doon mooy kenn génn ci. ku nekk ci loolu daal yaa ci ne yaa nekk ci yoon wi ku ci nekkut nekkoo ci yoon wi ak koo mën a doon. Hmm? voilà maam yi lañ doon def ci lu baax comme ni ko alxuraan waxe ñoom ñoo ko moom ñun nag ñoo war a jóg def suñu lu baax ñu nit ñun ñoo war a jóg def lu baax ñu nit voilà c'est dommage que c'est dommage que ñu am ay nit ñu baax ba pare voilà ñu jël seen baaraam joxoon ñu weer wi xam ngeen kan mooy weer wi weeru mat ah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu jël seen baaraam joxoon ñu weer wi ñun ñu limité wu ci di xool baaraam bi kese bu ñu yemoon ci di xool baaraam bi sax xëy na mu am lu mu ñu jariñ waaye problème bi mooy ñun la xool ci ba maanaam nañuy xoolee baaraam bi sax baaxul problème yëpp foofu la ne voilà loolu yëpp c'est dommage te lii nii nii lii nii lii lii lii lii lii nii pourtant xam ngeen ni ñi ngi koy wax nii waaye xam ngeen ni saaga wuñu voilà ah saaga wuñu euh, xasu xaste wuñu tamit état de lieu rek lañ def mais ah, affaire bii de am na te war nañoo moytu mais fi mu lii nii li ci gën a yéeme mooy. ak ka bari ñoo xamante ne buñ ko déggee seen première réaction moo nekk ci défensive bi moo nekk ci défensive bi ba pare duñ ca yam dañuy euh, dañ ciy teg ay sos wax lu leen neex dem nekkali lu leen neex et cetera c'est état de lieu lañ defan ah. affaire bi nii la li ñu fi wax yëpp kenn mënu ko weddi ah ni ma ko remarqué noonu la ko ñëpp remarqué waaw day di nga dafa contre ñoom diw waaw daa contre mag ña et cetera ah. voilà voilà yooyu ñuy wax. de toute façon gëm sëriñ yi yàlla teguñu ko yent bi teguñu ko sallallahu alayhi wasallam façon donc ah non te yàlla teguñu ko de yent bi saa saa teguñu ko ba pare bu boobaa il faut ñu xool ñan ñuy sëriñ yi parce que sëriñ yi existé na mais doomu sëriñ yi existé na voilà mais jëmmi wax ne problème am na loolu ci jëmmi boppam mooy problème jëmmi taxaw ne ah gaa yi kat ay la yeween problème am na nañ bàyyi xel eh, ñëw toog eh eh, eh. kaay kaay nga toog kaay toog fi no waaw waaw waaw foofu wax ne problème am na mooy problème lu tax nag ñuy wax yii yëpp lu tax ñuy wax yii yëpp mooy ne affaire bi xam nga li yàq bokk na ci li yàq mooy ngay tegtal nit yoon wu baax wi naan ko lii moo baax lii moo baax lii moo baax te waxoo ko problème bi am bi nga xam ne moom dafa war a conscient ci ne daf ci war a extraire si parce que ñun suñu problème yi ñu nekk dañ cee war a extraire denc génn ci complètement parce que ay problème la te comme niñ koy waxee foo ñu bàyyi xel ne ñun dund bi rek lañ amaa xam nga bu doon sax am na beneen ñu ne bon peut-être que si on se trompe cette fois-ci buñ demee gis ne on s'était trompé bon grawul on va se rattraper ndax session rattrapage am na mais problème bi nga xam ne moom mooy problème bi dëgg dëgg dëgg mooy ne bii rek lañu am te xamuñu kañ bi foofu bii lañ am te xamuñu kañ lay jeex te bis buñ ci te suñu góorgóorluwul ba am ngërëmal yàlla ci suñu yoon wii maanaam mooy dund wii ñu dund ñun alhamdulilah yàlla may nañu chance bu rëy rëy xam ngeen boo bëggee xam ñun chance bi ñu am nan lañu def nañ dem ci bàmmeel yi ñu laaj gaayoo yi yu fa nekk lan lañ bëgg lan moo leen gënal wa arxabul ashya'i lil amwaati nan raddun ila dunya ma'al mamati walaw suway'atun faqat li yuslihu wala ba li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu mooy li eh, sëñ Touba radiyallahu ta'ala anhu li mu wax ci buntu boobu ci téeram bu mu ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñi ñi ñi ñi dee ñi dee liñ gën a bëgg liñ gën a mébét mooy ñu dellu si waat ci àdduna comme ni ko alquran waxe hatta idha jaa ahadahumul mawt qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan gaa yi dañu nekk di caaxaan di caaxaan di foowee temps bi ak ni mu précieux ba dee ñëw nag ñuy doog a rendre compte ci importance su temps bi ñu nekk ñuy ñaan yàlla ne ko waaye waaye yow sans borom waaye delloo ma peut-être sax ma def ci temps bu ndaw ndaw ma def ci ma ma def ci temps rek bu ndaw lu mu tuuti tuuti baax ma mën cee def lu baax lu mu tuuti tuuti baax na ma ko waaw ah. comme naa law anna li karratan fa akuna minal muhsinin ak a neexoon ma am benn beneen yoon wuñ ma fi indiwaat lu ndaw ndaw yoon woowa baax na bu ko defee ma bokk ci ñuy rafetal léegi ñun ñi ngi ni alhamdulilah instant bii ñu ngi fi instant bii ñun ñu ngi fi alhamdulilah chance bi ñu ne ñun chance bi ñu am nii nii nii nii laa ilaha illallah ak rëy comme chance parce que ñu ngi fi conscient nañ euh, ànd nag suñu xel ñu ngi fi pour le moment ñu ngi fi mais euh, ànd ak li ci yéeme maanaam bokk na ci li gën a yéeme mooy ne même bu ñu delloo bu ñu bu ñu bu ñu euh, maanaam da ci gis ne na oh bu ma gënoon a nekk xale soo non instant bi mais te conscient wuñ ci ne yaa ngi encore en vie yaa ngi encore en c'est-à-dire que mën nga continuer di def lu lay jariñ mën nga continuer di def lu lay jariñ te dara du jariñ lu dul jaamu yàlla jaamu yàlla rek am njariñ looloo tax kon xadiis yi gisoon yonent bi ne limal sa bopp ci ñi dee booy boole sa bopp booleel sa bopp looloo sayyidina Muaz radiyallahu anhu ak kan ak euh, Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu mu ne waati xaaduka sa pas-pas fii rab bi rabbika ci sa borom alladhi bi nga xam ne mutta yi moom nga deewee ci moom walladhi ak bi nga xamante ne intaqalta moom nga wii moom nga toxoo yi ci moom li daaril aaxirati jëm ci kër gu mujj ga huwa bi nga xam ne tuhsharu moom ngay moom lañuy pangee alayhi ci moom moom lañ lay pangee maanaam mooy yow sa pas-pas bi nga am xam nga il faut nga dee nga boole sa bopp ci ñu dee que moment boobu ngay dundal dund gu gu gu wér gi te na nga xam ne pas-pas bi nga deewaalee pas-pas boobu nga yeewuwaalee àllaaxira euh, yo comme ni xadis bi yuhsharul mar'u ala ma mata nit ki day dekki ah maanaam dañ koy pang ci li nga xam ne ci la deewee ak ne ak beneen bi nga xam ne man shabba fii shay'in shabba fii man shabba mooy nekk ndaw shabba mooy ba jaaw man shabba ku ku nekk ndaw fii shay'in ci dara shabba dana ba jaaw loola loolu moom moo généralité la ci li nga nekk ndaw nekk te nekk te nekk te boo muy booy màgget ci loolu la lay fekk xam ngeen lu tax parce que temps bi dafa subtil maanaam borom subhaanahu wa ni muy évoluer temps bi jëlee nit jële ko ci stade liir yóbbu ko ci stade waxambaane jële ko ci stade boobu yóbbu ko ci stade demi wala pas jële ko ci stade boobu yóbbu ko ci stade màggat maanaam dafa subtil dafa subtil presque doo rendre compte sax kañ laa nekk mag maanaam man xale laa woon mais kañ laa nekk mag naka ana naka laa def yow li lay rendre loo compte ne nekk nga mag nag mooy sa doom yi xale yi walla xale yi juddu boo amul doom xale yi juddu nga leen gis nga naan pourtant diw bi mu nekkee mais kii bi mi doog ko juddu nangam léegi mi ngi nangam nga comprendre que ni léegi nag ah saa yi affaire bi ñu ngi commencé sérieux ñu ngi commencé sérieux événement yi di succédé tabaski di commencé romb nga naan tabaski daaw tabaski daaw géej tabaski daawaati géej affaire yi commencé romb ngay fàttaliku événement yi te événement yëpp benn bu ci nekk bu ñëwee bàyyee ci yow jeexitam waaw ngay jékki-jékki di gis ne yow fi nga dëkkoon wala koñ bi nga màggee léegi soo soppeeku na. nga nga commencé jig nag ci jamonoy ndaw nga commencé nostalgique ci jamono jooju nan ndeysaan ak maanaam ngay commencé xalaataat seen environnement gàlle kër ga ni meloon bi nga nekkee xale ngay commencé ngay xalaataat environnement di bëgg di delluwaat bi affaire bi di di di nekkaat te loolu wii na loola tax souvent mag di gën a gaawaa di gën a euh, yomb ci moom muy nooy xol loolu loolu ngir ne day am environnement yu bari yu romb ay mbir événement yu baree bari jàll ko ak it muy mën di fàttaliku di mën a di mën a apprécier ni temps bi romb na et que affaire bi dootul ñëwati maanaam muy conscient ci ne di dee mi ngi ñëw léegi mu jege jege na ko parce que li ëpp ci moroomam yi fi mu toll wuyu ji nañ borom seen borom. bu ko xoolee ci ñoom daan àndal ba mu nekkee ndaw fi mu toll ku mu ci laajate ay nouvelle am da gis ñu baree baree bare ñu naan ndeysaan kooku gaañu na. mu commencé comprendre que ni moom it léegi mu gaañu. voilà mu commencé gis moom bi mu nekkee xale ni meloon mu commencé gis ay doomam wala ay sëtam di mel noonu mu xam ne moom kon temps mi ngi jàll. mais li gën a yéeme nag mooy le fait mais loolu yëpp parce que habitude yi la ah non bi ma nekkee comme ni xale laa garaawul naa dox sama ndaw. nekk ci yu doy waar di gën di màgg mais naa dox sama non naa dox sama ndaw garaawul di gën di màgg te naan naan non mais après je encore jeune. wala wala sama morom yi kii maanaam commencé te am na yu bari yu lay nax mooy le que ay habitudes yu bari commencé di changer par exemple lu ëpp ci ñun ni ñuy soloo ni suñu âge suñu papa yi bi ñu amee âge yi daanañu soloo nii ah lu ëpp ci ñun ak suñu yaay yi donc le fait que ñu ñuy ñu ñuy soloo bañ nekkee ndaw nekk gone gu gone yu ndaw nañ daan solo di dem CP euh, ak yu mel noonu ñuy solo noonu loolu day tax day indi ci suñu xel yi ne ba léegi nekk nañ ndaw parce que ñu niñ daan gis ñu nekk ay paa ñoom daan ñu solo comme ñun maanaam damaa tudd solo bi rek mais ci yu bare bare bare la ay ay ay affaire yu bare bare bare la yooyu yëpp dafay tax ñu yaakaar ne ñu nekk gu ñu paap si mais bu ñu fàttalikoo ñun bi ñu nekkee xale ñun bu ñu daan wax na diw grand la non kooku grand la c'est parce que 15 ans la 15 ans entre 15 ans 20 ans ñun ñooñu lañ daan wax grand ah ñooñu lañ daan wax grand. alors que léegi ñun ba léegi jàpp nañ ne nekk bu ñu grand te fi mu toll jàll nañ ci beneen wàll gi dugg nañ ci cadre demi pas léegi non pas pas mais demi pas ah waaw kon nag waaw voilà te ñun duñ bàyyi xel étape yooyu yëpp duñ bàyyi xel loolu yëpp bokk na ci liy tax ñuy gën a jàpp ne ay xale lañ tamit mooy yéex bi ñuy yéex a sëy ak yéex bi ñuy yéex a am doom loolu tamit dafay dafa bokk ci li tax ñuy jàpp ne loolu ay mag mais da nga ciy gis li ëpp ci ñun bi ñuy bu ñuy eh, sëy fekk na ñoom mais bu ñu comparer seen papa wala seen yaay mais fekk na leen ñu ja mais bu yàgg yàgg fekk na ñooñu ñoom fekk na bu fekkente ne ñoom ñooy ñeenteelu juróomeelu doom ñoom juddu woon nañ bu yàgg. problème bi foofu la ne. loolu tamit beneen état beneen mbir la boo xamante ne day tax ñu jàpp ne ñun duñu duñu duñu duñu ay duñu ay mag beneen mbir bi tax ñuy jàpp ne euh, maanaam duñu ay mag mooy le fait que ñu gis ñu négligence bi nga xamante ne moo am ci ñëpp maanaam ñëpp bokkandoo négligent ak insouciant insouciant ci responsabilité bi leen war ak ci âge bi ñu tollu voilà mais ñi ëpp ñi ñuy tudd bari na ci ñoo xamante ne ñun âge yi ñu am nii ñoom bañ ko amee mais génn nañ àdduna ñu bare bare ci ñi ñuy tudd. maa ngi jégalu de. Hmm. maa ngi waaw dafa am benn boy moom am na bag. Hmm. bi waxee sama âge bi ñuy présenté wu rek. Hmm. daf ma ne yaa sama papa yéen maase. voilà. mais si c'est vrai hein <laughs> il y a trois quatre ans bokk ko woon ci bàyyi <laughs> mais léegi yaa ngi ciy commencé boole sa bopp. non <laughs> Mawlana moo bokk. Mawlana moo bokk. ah non mais parce que xam nga loolu beneen leer la. yow yaa ngi naan ñoom Mawlana ñoo bokk te Mawlana daanaka

voilà yooyu yëpp jar na bàyyi xel bi jar na bàyyi xel te mais aussi xam ko nii rek du il faut nga jël résolution ci ne ah sama àdduna nag duma ko du ma ko parce que comme moom rek nga am amuloo beneen en fait xam tax dund am solo mooy ne amul beneen amul beneen doo ko rattraper quoi foofu la problème bi nekkee su doon ko xës ba dee ne naa dem naa dem dee xool la fa ne dellu si waat sax affaire bi tane mais problème bi moom mooy après doo dellu si te boobu keesee nga te bii occasion rek nga am pour lépp lu war a liggéey pour pour l'éternité nga liggéey ko ci bii rek nga am amoo beneen occasion. te na la leer ni lu say at di gën a dem lu say at di gën a dem affaire bi sa chance di gën a réduire parce que bi ngay juddu amoon nga am noonu nga nga délai donc lu at yi gën a avancé chance di gën a réduire looloo tax di kontaan ak maanaam di bëgg ci dellu si anniversaire loolu moo tax mu bokk ci ñàkk yeewu loolu tax mu bokk ci ñàkk yeewu parce que ñàkk a comprendre ne man sama dund dëgg-dëgg at wàññeeku na ci sama dund at wàññeeku na ci voilà te euh, maanaam mbir mi mënti wëlbatiku ba leneen am ci bis bu ñu xamee ni nit koo xamante ne 40 la war a dund <coughs> euh, keroog wax naa ko fi <coughs> euh, Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu bu ñuy bu màgg bi ñuy wax nga xamante ne référence la fépp bu ñuy wax kii nangam kii yëpp yëpp bu ñuy wax yooyu. su doon ne man moom dund bi mu dund la yàlla dogal ne même nombre de années la ñuy dund même nombre de jours lañuy dund déwén heure bi du ma fekk heure bi du ma fekk dana fekk ñu ñu ñu naan bàmmeelam fee la ne. amul 35 ans. ah 36 ans. 36 ans la dund waaw. waaw imam an-Nawawi 46 ans waaw ah. ah. waaw doomu yent bi sallallahu alayhi wasallam Sayyidat Fatima bi ñuy wax Sayyidat Fatima bint Rasulullah 29 ans la am waaw 29 ans ci la génnee àdduna mais soxna Jaara ah 33 ans ci la génnee àdduna yaay sëñ Touba ñi ngeen di dégg ci moom yu baax yi ngeen di dégg yëpp 33 ans la amoon ah, na bëri ci ñun ñoo xamante ne bu bu doon at yooyu am moom la ñu am bëri ci jotaay bi ñoo xamante ne doon nañu fi ne ah ah <laughs> waaw mais dañuy c'est pour dire que ñu comprendre que ni voilà voilà. nekkee ndaw lañu maanaam mbir yi affaire bi du du bi ngay am mais après âge bi nga am nan ngay def imaginer ñii ñu fi jot a tudd yëpp ñu doon wax naan non nañ dox suñu jeunesse ba pare. ah voilà. te léeg-léeg nag wolof yi dañ ci dañuy juum ci benn wax dañ naan wolof yi dañuy juum ndax dañuy wax ne ndeysaan suñu boroom moom moom ñu bëgg da leen di teel a jëm affaire bi demewul noonu ah nit ñu baax ni dañuy teel a dee affaire bi demewul noonu ñépp la ndax képp kenn ci ñun xam na ñoo xamante ne bi ñu nekkandoo xale ci la kooku génn àdduna képp kenn ci ñun xam na xam na xam na ko ah diw de bañ nekkee xale moom ay kii lañ woon ñu suñu koñ la dëkkoon wala suñu waay la woon wala daan nañ ko gis bis bu ne wala yooyu daa génn àdduna te bañ nekkee xale la génn àdduna ak n'importe quel âge âge boo jël nga répertorier yi ñu génn àdduna tey rek tey buñ demoon ci ci euh, fi ñuy xoo fi ñuy denc ñi ñi kii morgue yi ñu laajte âge yi nga gis parce que par exemple Lyon à peu près euh, chaque jour la de la chaque a en tout cas trois yaakaar naa chaque jour la trois cents personnes dañuy génn àdduna à peu près par jour bon lu tolloog noonu wala du ko xaw ëpp dañuy juddu tamit mais bu ñu jëlee tey trois cents personnes environ ñu ñu ñu génn àdduna ñu dem ñu seet leen dinañ gis ci façon bu nekk âge bu nekk te loolu tous les jours. te lu ne mën naa rey nit ah lu ne mën naa rey nit maanaam dee mooy li nga xam ne ajuwul ci dara kontaan ba dee sax am na waaw kontaan rek big xol bi lâché mu daanu dee mer xol bi laase mu daanu dee xaar ma wàcc jënd mburu dem dox ba ci yoon bi def faux pas wala boog oto mbëkk ko mu dee wala ay nit ñu doon ñu doon euh, dóorante bal nga romb fa par malchance affaire bi dal la nga dee nelaw jaare fa dee ah juddu dee loolu am na di jur dee boobu am na maanaam dee lu ne lu ne lu ne mën naa tax nit dee comme cause dee yi dañoo multiple duñ jeex ah cause dee dañoo multiple duñ jeex loolu tax lu ne mën naa cause dee toog toog ci suufu bat ci benn bâtiment toog di waxtaan ndekete am na benn anomalie bu ci amoon ci tabax bi depuis nangami at mi ngi sooxaale moom mu jékki-jékki affaire bi màbb lépp dal ci kaw gaa ñu dee wala am ñu ci dee wala am ku ci dee. di di di di dawal sa sa vélo to tase koo xamante ne ak yaram dafa des muy dawal nu mu neexee. mbëkk la nga dee ngay jéggi fa am ku ku ku naan ba màndi ñëw mbëkk la nga dee maanaam lu ne mën naa tax nit dee lu ne dawal oto ba mu yàgg affaire bi dara amul benn problème adhérence bu am problème adhérence rek affaire bi wëlbatiku freiné affaire bi tourné tourné tourné nga mbëkk kii keneen ñëw mbëkk la nga dee wala ngay dawal ba mu yàgg oto nga bëgg a ne oto bi bañ ne du freiner nga daal di jéggi montagne yi surtout bu dee ah, la wala yooyu ah. voilà voilà bi fii waaw nga daal di cëppeelu wala boog oto bi wadd fekk nga doon romb oto bi wadd dal sa nga dee. ah xale buy fo sax sa sànni la sànni xeer ci kaw xale bi da doon fo rek sànni xeer ci kaw fekk nga doon romb xeer bi dal diggu bopp bi dal foo xamante ne da ngay perdre connaissance daanu dee maanaam lu ne mën naa rey nit lu ne taxaw ci kanamu métro bi métro bi waaju ñëw benn waay màndi wala yow ci sa bopp ngay ngay ngay wàcc di njëkkante pour daw pour dugg dem rek daal di daal di daal di glisser fekk benn banaana fa nekkoon wala leneen wala dara ni mu sax mais da fakkastalu rek dugg ci biir affaire bi métro bi jaar sa kaw nga dee maanaam scénario yi dañoo bari duñu jeex duñu xaaj

voilà loolu tamit ay cas de figure la. Hmm? waaw maanaam lu ne lu ne lu ne lu ne lu ne lu ne lu ne mën naa tax nit dee comme que mbir mi nag noonu la demee maanaam bul ne woy man je m'entretiens bien je fais attention je fais lii moo tax du ma dee dee loolu amul. damay garder bu baax sama lekk sama naan sama kii loolu ay damay def sport kon dinaa dundu déedéet lu ne mën naa tax nga dee voilà sport bi sax mën naa tax nga dee donc loolu yëpp moo tax ñu war ko bàyyi xel loolu moom moo tax maanaam ñu war xam ne te lépp mën naa yam moo tax nit ki li yent bi sallallahu alayhi wasallam wax konteel sa bopp ci ñi dee voilà ah. na mel ni garanti nañ la ba muy tut tey ngay dee maanaam nga def nga profitoo ci sallu salaatal muwadda dee leen julli julli kuy tàggoo maanaam comme si ne tey julli bii may julli mooy dernier julli bi may julli sama àdduna tey bu ñu naan a ah, julli bii nag moom mooy bi ngay mujjee julli sa àdduna bu boobaa da nga kii bu baax a baax doo ko parax paraxee de boo koy boo nar a kiiwee sax bu affaire bi naree kii sax nga gën a gën a attardé waat tuuti parce que mu leer na ni bii affaire bi nii ma koy defee nii la. ah. waaw waaw si non ba pare dafa dra problème bi foofu la nekk dafa dramatique si léegi ñu ne la diw ñu ne waaw ñu ne la dee na koo xamante ne da koo xamoon te li gën a raglu mooy masalan le fait que tey képp kenn ci ñun fi mu toll daanaka kenn rëccatu ci biñ nekkee xale ña nekkoon paa ay maire ci koñ ba. ñu ci ëpp jamono ji dem na comme li ma seen taala di wax naan ma sama ma fa des yow de sama rek fa des sinon pas yi ci des yëpp mais ñëpp ñëpp ñëpp tout le monde kër gi jàkkaarloon bi ne ci ginnaaw bi ci wet bi nekk fenn boo jàddee koñ bi ña ko koo rangé boobu ñépp dee nañ paa yi en paa yi Euh, nga gis maanaam ñoom boo leen xoolee ñoom ñëpp génn nañu àdduna génn nañu àdduna ñoom ñëpp waaw boo jàllee ci beneen côté bi noonu voilà ñi nga xamante ne ñoom ñoon siiwoon ci dëkk bi nekk ay kilifay dëkk bi ñun bi ñu nekkee xale mais ñun ñëpp génn nañu àdduna tey ñun lañ xool bi ñu nekkee xale ñun ñi nga xamante ne ñoo nekkoon kilifa yu mag yi grand sëriñu Ndakaaru jamono jooju. Euh, imaamu grande mosquée bu Dakar bu jamono jooju bi ñu nekkee xale ñun et cetera maanaam nga topp institut yu yu hmm. mais ñu ci ëpp dem nañ xalifa général yi ñëpp des mourides des xaadar des tijaat ñun ñun bi ñu nekkee xale ñu nekkoon xalifa général d'ailleurs sax remplacé nañ ba ñeneen remplacé ñu te loolu ñun yàgg noonu dong nag mu demee noonu noonu dong la demee ci suñu ko ñi ah imaamu jàkka jaaj kooku ka ka ka daan noddu ñoom ñëpp fi mu tollu ñu ngi ci beneen àdduna bi ce qui veut léegi ñun ñun ñun ñoo leen remplacer ñoo leen remplacer ah suñu papa mais ñun la de. ñun la parce que ilimaan suñu âge yi la am léegi. noddukat yi suñu âge yi la am léegi. et cetera. <laughs> léegi président de la république yi suñu âge yi la am wala Louga ah yu bees yi président yu bees suñu âge yi am avant liñ daan dégg xoola niñ ko daan niñ ko daan dégg léegi suñu âge yi la ñu ah, léegi. gouvernement yi nga xool leen gouvernement yi ak kii surtout pays occidentaux yi nga gis leen ministres yi ak conseillers yi ñëpp daanaka suñu âge yi la am te ñun loolu on le voyait très loin. ah. waaw voilà non seulement gisuñu mais dañ koy gis léegi ci ginnaaw tey boo xoolee équipe yi équipe sport yi ñun biñ nekk xale gis nga ñi daan maanaam tey fi mu toll buñ la tegalaatee film ñun filmu euh, gaa yi daan gaa yi ñun biñ nekkee xale. gaa yi nekkoon ci sport bi ñu tegal la filmu seen compétition yi boo leen xoolee da ngay gis ne daanaka yow yaa leen mag léegi naa ne mais nii quand sa xel ci loolu lañ njëkk dem mais non kii nekkutoon ko ne nii quand même te fi mu léegi yow weesu nga ko romb nga ko yaa ko ëpp duñ ko mage apparence bu mu leen xool xam ne yaa mag mi ngi léegi romb nañ leen. voilà kon ñu yam foofu insha allah yal nañu yàlla may ñu amaat conscience conscience bi am na solo sinon dañuy jàppe suñu bopp comme ay éternel gone ñu dem ba am soixante-dix ans wala quatre-vingts ans naan je suis un jeune de quatre-vingts ans et que la jeunesse c'est dans la tête en réalité la jeunesse nekkul sax nekkul ci tête bi nekkul sax ci en fait nit nit ki ni muy nekkee jeune ci ci lay ci lay demee ci la ko weesoo moment bi muy toog ne conscient ne léegi moom jeune la na xam ne moment boobu ci la ko weesoo maanaam parce que c'est très rapide ça passe très vite voilà ñun ñun voilà. fi mu toll ñun bu ñu xool xale yi ñun ñëpp ñu ñu ci ëpp ci ñun ñu ngi leen doon fàttali quoi bi ñu doog a judd mais tey bu ñu ñëwoon fii bañ gis leen ñoom sëñ buuna ñoom banal. ah. ah après c'est triste nag parce que après li ñu li c'est que dee day ñëw très rapidement mais il faut pas que ñu yam ci tristesse boobu kese wala boobu ñuy jéem a cacher réalité bi di ko jéem a bañ.